أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف wala ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim walamma duriba ibnu maryama mathalan idaa qawmuka minhu yasidduun wa qaaluu aalihatunaa xayrun am huwa maa darabuuhu laka illaa jadala bal hum qawmun xasimuun kon ci laaya yi ñaari laaya yii di 57 ak 58 ci la ñu woon ci jataay bii ñu génn fa lañ yemoon doon waxtaane mooy li nga xamante ne mu ne wala maa duriba ba mu saddee ibnu maryama sadd mooy du moom sayyidna Isaa moo joxe masaal déedéet daa am ku ko joxe masaal li daa xaw ko ngir nag ngir rek ne jàpp ne ne moom nag loolu muy joxe misaal noonu dina ci wedem loo yonent bi alayhi salaatu wa wasalaam ba mu ko waxee nag ña toogoon ak moom nekk foofu fële ci yéeféru Makka yi jàpp ne haa tey de gañe nañ sayyidina Muhammad alayhi salaatu salaam ba moo tax ida qawmuka sa ñoñ ya ca keroog minhu na ñu yuuxoondoo tëbandoo mel ni ñu gañe kup di tëbandoo di yuuxoondoo wala yasudduuna mooy ñu daal di dumboo yi ca lañ leen doon wax ne jàpp na wa gañe nañu wa qaalu ñu nga naan alihatuna ndax suñu laaya yi xayrun moo gën am huwa wala bokk bi isa yi na isa mi maa darab mooy ka doon wax loolu la waxoon dinañ ñëw léegi ci nettali bi ndax ci lañu newoon pare guñu insha allahu taala suñu borom ne maa darabu laka illaa jadala ñoom saddaluñ la misaal moo mala sëy na isa lu dul nekk rek mooy nekk ci discussion bu fa Wade nekk fi daal mooy débat yu dul jeex yoo xam ne amul njariñ ngir nee na ñooy di lañ lay mën a wedem loo balhum li am ba des mooy ñoom de dañoo nekk qawmun nit ñoo xamante ne nii xasimuuna ñu mën a dàgge lañ xuloo kese nañ mën ak damay dàggee loolu lañ fi newee léegi nag ñu ngi doon ñëw nag ñu ngi newoon ci li imaamu ibnu Isaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhima doon nettali ci siira bi li xewoon ci mbir mii nii nga xamante nii moom la kon gisoon nañu keroog kon ci jataay bii ñu génn bi nga xamante ne nii ci la al-Walid ibn al-Mughira tooge ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi nga xam ne mooy ci Ka'batul musharrafa zaadaha Allahu tashrifan wa takrima kàccoor bu mag bi di an-Nadr ibn al fi ñëw foofu la di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal ko ay laaya ba wedem loo ko mënatula wax bi mu demee nag am keneen koo xam ne dafa ñëw fekk fi fan li nga xam ne mooy jataay bi mu yonent bi alayhi salaatu salaam muy ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Zibara as-Sahmi radiyallahu anhu ndax mujj naa tuub moom bokk na ci ñu mujjee tuub waaye moom bokkoon na ci ñu gënoon a noonoog yonent bi salaatu wassalaam waaye borom bi mujj na def ci xolam leerul islaam bi mu ñëwee nag mu ñëw toog ci wet côté al-Walid ibn al-Mughira al-Walid ibn al-Mughira ne ko ah yow de boo fekk woon an-Nadr ibn al-Harith ak léegi ak doomi Abdul Muttalib ji yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañ doon wax mooy doomi Abdul Muttalib eskay kooku di baayam mooy maamam maam dañ koy wax bàyyi ko comme li mu ko waxe woon keroog ci ghazwatu Hunayn ne ana nabiyyu la kadib ana ibnu Abdil Muttalib yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la doon wax Hunayn bi nga xam ne ci la noon yi jege si ñu bari daw mu jël suuf di leen ko xëcc di jëm ci ñoom di leen ko sànni te naan ana ibnu Abdil Muttalib man maay doomi Abdul Muttalib ana nabiyyu la kadib man maay yonent bi nga xamante ne wax ji wax du wax ju sutante léegi nag ñu ne al Walid ibn al Mughira ne Zibara radiyallahu anhu boobu tuubagul woon ne ko yow de boo fekk woon yée an-Nadr ibn al-Harith mi ak ki nga xamante ne mooy doomi Abdul Muttalib bi di yonent bi alayhi salaatu wassalaam sànq fii lañu ne woon gis nga waay yow Seydina Muhammad daal ci gàttal daal dina koy lapp-lapp yu metti mooy daal dina koy wedam loo wax ko wax ba mënatu la wax ah loolu de doy na waar ci lay yoo xam ne moom la ko ëndil ba suñu waa ji mënatu la wax léegi nag Abdallah ibn Zibara ne way ne fekk mu nettali ko luñ ko wax ne ko yéen seen yàlla yi ngeen di jaamu ak yéen am mooy li ngeen lu ñuy taale safara rek matt la moo xam ne moom la ñuy xam de jahannama ëllëg de Abdallah ibn Zibara ne wax loolu la ko wax moonatu la wax mu ne ko waawaaw mu ne moom moom trouvé wul woon dara lu mu koy wax ba man koo gañe ci li nga xam ne mooy ci waxtaan wañ ne woon mu ne ko déedéet mu ne ko man mii nag yaa Walid bul foog bu leen bu leen bu leen bàyyeeku man trouvé naa loo xam ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bu fi ñëwee bu ma ko waxee dootul wax ndax dinaa ko wedem loo mu ne ko lan la mu ne ko way ma ne yéen kay leen la laaj leen Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam nee leen ko ndax est ce que lépp loo xamante ne nii lu ñuy jaamu la wëllif borom bi tabaaraka wa taala moom ma la jëm wala déet ak ka nga xam ne moo ko doon jaamu léegi nag ñooñu ñun ñii Abdallah ibn Zibara mooy wax moom xalaat bi mu teg jàpp ne moom lii buñ ko waxee yonent bi alayhi salaatu salaam amati tontu ci lool mu ne al-Walid ibn al-Mughira du lool la wax. kee nag képp ñun ak li ñuy jaamu lépp lu ñuy jaamu lu dul borom bi tabaaraka wa taala yow ak ka koy jaamu safara ngeen jëm du loolu la wax mu ne kon nag mu ne waaw lool la wax de mu ne ko laaj leen ko da ngeen di dem ne ko ñun de ñun ñun waa Quraysh dañuy jaamu malaaka waaye yahuud yi dañuy jaamu ki nga xam ne mooy sayyidina Uzayr muy Uzayr alayhi salaatu wassalaam te nasaraan yi dañuy jaamu ki nga xamante ne nii mooy sayyidina Isa ibn Maryam alayhimu salaatu wassalaam léegi nag bi mu waxee lool mooy léegi laaj leen ko comme ko noonu la kay képp ku ñuy jaamu rek moom ka koy jaamoo ka muy jaamu safara la jëm waa léegi laaj leen ko ne ko waaw kay waa léegi doom moom ci boppam alxuraanam ji day tagg Seydina Isa ne moom yonent la ak Seydina Uzayr mi muy tudd ci ba mooy boobu Baqara bu ñëwaguloon mooy ñoom xamagu woon loolu waaye ñooñ daal xamoon nañ ne ñu baax lañ waa léegi est-ce que ñooñu yi nga xam ne dañ leen di jaamu kon moom daal wax Seydina Muhammad salaam kon say malaaka yeeg Seydina Isa ak Seydina Uzayr alayhimu salaatu wa salaam ñoom ñépp safara lañ jëm ak ña leen doon jaamu léegi nag bi mu waxee lool nag al-Walid daal di yéemu ak ña ne woon te ñoom ni ah Abdallah ibn Zibara mi kat trouvé na li nga xamante ne nii wax dëgg yàlla lii nag mooy wax ji tey rek Seydina Muhammad am problème de alayhi salaatu wa salaam bi mu waxee lool nag gaa yi. daal di yuuxu yuuxoo doon ak mel ni ñu gañu coupe mooy ña fa newoon ndax mooy dafaa newoon kilifaay Makka yi bu ñu masoon a xëy mooy fu ñu toog ñoom rek doon ñoom nekk ñoom gese dañuy toog ñoom la ñuy tudd ndax ñooy kilifa yi waaye dag yaa ngi ci wet gi fari bari fa mi Abdallah ibn Zibana waxee nii ñu tëbandoon ak yuuxu kontaan jàpp na ne tey moom dinañ gañe loolu la alxuraan naan ida qawmuha ida qawmuka mooy keroog mi nga xamante ne nii ci la ñuy sadd misaal moo mële di wax ci seydina isa ibn maryam alayhi salatu wasalaam masalan ida qawmuka minhu yasuddun mooy ba mu waaj a waxee lool joxe ci masaal ne kon nag bu dee lool la moom day dem safara ak ñun ñi koy jaamook ña koy jaamu ci chrétiens yeeg yooyu ak malaaka yeeg Uzayr léegi nag gaay ñëpp jàpp ne di yuuxu yuuxu boog mooy yasudduun wala lool mooy njàng mi nga xamante ne nii comme riwaaye ñu ci yor ci wàllu Hafsa yooyu loolu la am na yeneen yoo xam ne yasudduuna lañ wax mooy ñu daal di du mooyu kon nag mbir mi loolu la woon nag léegi nag ñu ñëw nag waxal nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy toxalal li nga xam ne moom la Abdallah ibn Zibara wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne waxuma loolu xam nga lan laa wax képp koo xamante ne nii dafa sopp ñu koy jaamu wëllif borom bi kooku ak ka koy jaamu ñoom ñépp safara lañu jëm ñoom la ne gaa yi ñoom waa Makka jaamu ñuy malaaka de saytaane yi la ñuy jaamu ak ñi nga xamante ne nii ñoo leen di digal ñu leen di jaamu mooy loolu la yëpp xam nga lii waxoon nañ ko jamono yële que ne mbir mi nekkul loolu joxe woon nañ misaal mii lañ joxe woon ne dinañ ci agsi sax fi nga xam ne fi la kuffaaru Quraysh ni yéefaru Makka yi di joxe Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam misaal naan comme képp koo xam ne ku muy jaamu rek moom moom moom moom ak loola safara jëm ah Seydina Isa wa ba ma waxoon la ne non loolu mooy képp koo xamante ne nii dafa bëgg ñu koy jaamu. waaw kooku moom moo ko koy jaamu safara la jëm waaye nit ku sell newoon fi lu baax ak yonent ak ku man doon nekkoon ci lu baax mu jóge fi nit ñi di bokkaale ginnaaw def ko yàlla kooku yoonam newu ci moo tax suñu borom daal di wàcce après ci ginnaawam ci nettali bi ba léegi suñu borom wàcce la ne innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaa'ika anhaa mub'aduun laa yasma'uuna xasiisahaa wa hum fiimaa ishtahat anfusuhum xaaliduun al imaam ibnu Isxaaq rahmatullahi alayhi muy nettali ba léegi mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxee lool suñu waroon wàcc ci suuratul anbiyaa laaya biit ba ñuy wax loolu keroog tuddoon nañ ko ne innal laziina sabaqat lahum minnal husnaa gis nga gaa yi nga xam ne jiitu woon na ci ñun loo xamante ne mooy yiiw lu baax lañ ñëwee woon ba nga xamante ne nii bii man maa leen di faye li nga xam ne mooy aljana ak yiiw ak sama yërmande ulaika gaa yoo yëlee anha mubaduna ñoom aka ñuy sori li nga xam ne mooy safara dañ leen koy soril de laa yasmauna xasiisaha ba ni nga xam ne ci la laaya yi jeexe loolu dinañ ko gis gina gis bu ñu àggee ci suuratul anbiya loolu nag loolu mooy loolu xew-xew boobu moom la suñu boroom di nettali nii naan wala ma duriba wi nga xamante ne ci la sadd ibnu maryama ci lañu sadd ñoom waa quraysh mooy kan moo ko sadd kon abdallah a ibn Zibara as-Sahmi bul fàtte nag radiyallahu anhu la ñuy wax ndax mujj na tuub ginnaaw gi mujj tuub ba mu joxee masal ji Seydina Isa ibn Maryam léegi nag ngir lan ngir wedem loo yonent bi alayhi salaatu wassalaam idaa qawmuka minhu yasiddun sa ñoñ ña mooy Quraysh bañ ko déggee nag ñu tëbandoo di yuuxu jàpp ne gañe nañu waay waay gañe nañ Seydina Muhammad tey wala ida qawmuka minhu yasuddun mooy ñoom ñu daal di dumóoyu ne ah lii mooy wane ne gañe nañ ko ko li nekk waxu fi am Nadr ibn al-Harith moo manul woon amul woon ay argument mooy amul woon ay lay waaye Abdallah ibn Zibara wedam loo na ko dañuy yuuxoondoo wa qaalu ñu naan a alihatuna xayrun ndax suñu yàlla yi moo gën am huwa woon la moom Seydina Isa mooy ne ah léegi léegi jàpp nañ ñun Isa moo gën mooy ne léegi moo waaye comme que nee nga lu ñu jaamook moom safar la jëm waa kon ñun grawul bu dee ki gën suñu yàlla yi muy Seydina Isa moom nasaraan yi di ko jaamu ñoom ñépp ñu dugal leen safara ñun garaawul ñun suñu yàlla yi ñuy jaamu bu ñu dugalee ñoom safara may garaawul quoi ndax ku ñu gën mu ngi safara ñun kon nag loolu la wax naan ah, alihatuna xayrun am hu suñu boroom nag ne ma darabuhu laka illa jadala na loolu ngir nekk rek ci li nga xamante ni mooy ji nekk li nga xam ne mooy débat xam ne amul njariñ balhum li am ba des mooy ñoom waa Makka ñi nekkuñ illaa nekkuñ balhum li am ba des mooy xawmu nay nit lañ yoo xam ne xasimuuna yu bëgg dàgge